fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil baabi saalis fi al adab wal fadaa'il fi faslun fi shukr. fa kayfa yunkaru alladhi qad inqata'a min alwara lidhil wara ma'a alwara. léegi nag sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi ñu waxee. li nga xam ne bokk na ci liy waral nit ki. am mujj gu ñaaw muy di rot ci mbiru awliyaa u rahmaan azza wa ñoom ñoo ñële wal yu yoo yële radiyallahu anhum ngay rot ci seeni mbir di leen wedd ci la nga xam ne dafa nëbbu ci ay mbóot yu leen borom bi xamal moom mi nga xam ne mooy joxe di méngale li nga xam ne xéewal yi mu ne woon wax naa ne man Bamba radiyallahu anhu que ne kenn du weddi mbi seen mbir lu abat mukk lu dul koo xam ne dafa dese xel mi ñawut waaw ba pare mu jàpp ne moom fii mu ne yeewu na wa fatinun koo xam ne moom yeewu na xam na waaye du xasad boroomu kañaan la léegi nag fii nag muy laaj ab laaj waa man de damay laaj man de yéemu naa Bàmba ci lii radiyallahu anhu fa kayfa ana naka mu ne fa kayfa yunkaru ana naka lañuy ñuy weddee alladi ka nga xam ne xadin qata'a moom dafa dogoo minal waraa dafa dogoo mbindeefi taqoo wala mbindeefi dara dalee na ba fëre lu tax li dil waraa ngir borom bi nga xamante ne nii ah moo moom mbindeef yi dogoom mbindeef yi jublu borom mbindeef yi waaw maal waraa ànd ceeku sàmm gu mat sëkk lépp lu borom bi digle ci lay ne lépp lu muy tere moo ko gën sori lépp lu am lënt lënt sax même bu dee àgg na fu muy kii bi moom da koy sori parce que royukaay la fu muy xamee affaire da koy sori parce que bëggul moom di rot ci yooyu yonent bi alayhi salaam ne woon wa man waqa'a fil shubuhaat faqad waqa'a fil haram képp koo xam ne dafa rot ci yu lënt yi kooku rot na ci yu xaraam yi moom même bu dee xam na ne lii xaraamul waaye comme que royukaay la muy moytale ko dugg ci subahaat yooyu nga xam ne moom leer na ko ñu de xam na ne war na koo def wala déet waaye du ko def parce que royukaay la waa ku mel noonu ana nan lañ koy bañale li mu nekk ak nan lañ koy weddee waaw dogoog lépp jaam yi wuti boroom jaam yi ànd ak sàmm gu mat sëg kook nan lañ koy weddee man di jaaxal na ma man a Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mu ne aw kayfa yunkaru alladi taqale ilaa haqqa tuqaatihi wa xaalafa hawa mu ne maa ngi laaj ba léegi aw ba léegi ana kayfa naka waay ba léegi yunkaru la ñuy weddee aka bañ alladi ki nga xam ne ittaqal ilah dafa ragal boroomam tabaaraka wa mi nga xam ne moom dong lañu war a jàmm moom dong moo yelloo ñu jaamu ko xaqa tuqaatihi dëgg dëgg ragal ko waaw comme ni mu ko waxee yaa ayyuhal ladiina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illaa wa antum muslimuun ni ko boroom bi waxe ci alquran yéen ñi gëm yàlla ragal leen seen boroom dëgg dëgg ragal ko te ngallawaay bu kenn ci yéen faatul dul ngeen nekk way wommatu waa ki nga xam ne moom loolu la la jëfee ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ko mais kook lan lañ ciy bañ waxaala fa ba pare mu daal di wutee hawaahu ak ay bànneexam moom bokk la ki nga xamante ni ittaxada ilaahahu hawaa ki jàppe bakkanam yàllaam ki muy jaamu mu jàppe ko bànneexam moom sori na lool dafa wuteek li nga xam ne mooy bànneexam waa kook nan lañ ciy bañe lan lañ ciy weddi mu ne aw kayfa yuxqaru alladi tawalla umuurahu rabbul baraaya jalla mu ne aw ba léegi maa ngi laaj man a cheikhul xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim aw kayfa mu ba léegi ana naka yuxqaru la ñuy tuutale di xeebe di doyadal di bañ a jox solo alladi ki nga xamante ne nii di ko xeeb ki nga xam ne tawalla waaw moom ki méngoo umuurahu ay mbiram mooy kan cam si nga xam ne ki méngoo ay mbiram mooy kan rabbul baraaya boroom bindeef yi jàllaa kawe na màgg na waaw màgg na waa ki nga xam ne boroom bi ci boppam moo ne maa méngoo ay mbiram ne alaa inna awliyaa allah comme ni ñu ko gise woon ci ci jataay yee weesu hein méngoo ay mbiram ne ñooñu laa ne ñoom laa xawfun alayhim wala hum yahzanun seen mbir yépp man maa koy méngoo amul lu ñuy tiit ci li jëm ci kanam te li nekk li ñu weesu amul lees koy jàq ndax maa ko res man seen borom waa kooku borom bi defal lool est ce que jar nañuy xeeb ay mbiram mu ne wa anhu fadlan tarada te ci waajoo jële cam soo sële di wali yu boo fadlan ci ngëneelu yàlla dong tarada wëlliif ko lan la dàq a shaytaana shaytaane musal ko ci shaytaane iblis mu bon mi wa fa mu fegal ko anhu wëlliif ko alxawfa di tiit keneen ku yàlla wal ahzana waaye fegal ko bépp njàqare boo xam ne dara yàlla taxut waaw xam nga waxoon na la fële ne la xawfu ak alxusnu lool dafa bokk ci aadaabu shukri yi voilà mais lool mooy ci yàlla waaw waaye nag fii mooy di tiit ak a jàq leneen lu dul yàlla rew loolu du la dal loolu borom bi fegal ko loolee bu bu tiitee borom bi màggaayam lay tiit jalaalu rabbil alamin waaw njàq ci ay mbiram ak ak denc ak ak gàttañ loom ci ni ko waroon a jaamoo te defu ko waaw kooku borom bi leneen nag lu dul façon boobu noonu ci wàllu tiit ak lool borom bi daal nag koy fegal waa ku mel nii nees li lees ciy bañ man de jaaxal na ma mu ne ba léegi te bokk na kooku li ko borom bi defal wa mallaka nafsa walam yusallita alayhi iyaha fana al ghalata mu ne wa mallaka borom bi moom loo ko an nafsa bakkanam waaw moom moo am maîtrise ci bakkanam te lool bi fadlihi fadlan ci ngëneelu yàlla kese la nit di moome bakkanam noot sa bakkan ba moom du ko soob du ko neex lu dut lu neex borom bi ak yonentam alayhi salaatu wassalaam borom bi moom la fexe cam soo sëlay jaam boobale mu moom loo ko ba kanam walam yusallita alayhi waaw waaw iyaaha te jëlul ba kanam daal di koy sëmbërtël ci kawam jëlul xiirtal ba kanam ci kawam bam noot ko déedéet waaye contraire bi safaan bi la daf koo nootloo ba waaye deful ba kanam noot ko fanaa amu sori alxalata ay juumte yi nga xam ne waa ji koy bañ boroom ki xam ta soxor ak waa ji nga xam ne moom moom dafa dese balit bi xel mee neexut xel mee dese moom daa manqué ay wiis moom njaxas yi ñu nekk ak njuumte yi nekk moom sori na ko ndax borom bee ko moo moo ko ndax bakkanam la ko moom lool te bakkan mooy diri nit ñi ci loolu ndax inna na la amaratum bisu ndax dëgg-dëgg bakkan aji digalaakoon lu ñaaw la waa ku mel nii lees ciy ban ba pare mu ne bokk na ca kookee xéewal yi ci borom lii ko borom bi defal mu ne mukashifan lahu muxaddaraati ulumihi wa kulla sirrin mu ne te boroomam mukashifan nekk aji wuññil lahu ñeel ko muxaddaraati mooy xam ulumihi ya nga xam ne dafa nëpp mooy mughayyabaati ulumi ya nga xam ne xam-xamu borom bu kawe bi te nëbbu te yaatu te amul fu mu yem amul fum mu jàmbalee mu am yum ko ci wuññil ca yu nëbbu ya nekk ay xam-xam yoo xam ne ilaahi la nekk ay may yoo xam ne laduni la yoo xam ne la ko borom bi may defal ko ay mbóot yoo xam ne ko ju borom bi tabaaraka wa taala waa ji nag loolu yow defal ko loolu lépp wa kull kulla sirrin waaye daal di koy wuññil bépp lu bari lu bari rek walla bépp sax sirrin ci mbóot yaat boo xam ne mu ngi ñëw ci kanam loolu nag borom bi wuññil ko ko mu koy gis nii mu nekk réalité ci moom nekkul ay jaxas wala ay gént ki yooyu déedéet lu ko borom bu wuññil borom bi defal ko loolu yi mais ki borom bi defal lii yëpp waaye kii analees ciy bañ man de jaaxal na man a Cheikhul Xadim alayhi ridwanul baaqil qadim mu ne nag kaay nag ma wax la benn mbir boo xam ne amaana nga bañ a def ni balit bi ak zu hasadin fatin bele waaw ki nga xam ne xel mee manqué mu leen di dugg te ndeke moom ak deseem moo tax muy dugg boroom xam-xam yooyu awliya yu mag yooyu radiyallahu anhum waaye boroom soxor gi waaye xam waaye soxor iñaan kaay ma wax la loo xam ne amaana boo ko defee man na laa jariñ ba yow lii boo fekkoon feebar bu la dal la nga wér ci wala bu la dalul woon nga def attention fexe jëfandikoo sama médicament bi insha allah bu ko defee loolu mën naa tax nga bañ a tàbbi ci loolu ñu ne ko médicament bi mu paj moomu mooy lan ah Cheikh Al Khadim ñu ngi lay déglu di la xerawlu comme ni ñu ko waxe woon mu ne kalaamuhumu ida dahaaka ya dalid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaama lawliyaai lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum wala <laughs> wala nañu yem noonu nañu yem noonu insha allahu taala ah ndax